ñu tàmbali beneen beneen juzu boo xam ne bii ci yoon mu ngi waroon a tàmbalee ci suuratu zaariyaat bi waaye nag mooy dañ ko waroon a jëlaale ba ni nga xam fa la doon ci ci digg bi waxoon nañ la ko waaye loolu mooy dañoo gisoon nañu jëloon bopp saar bi moo ñu demoon ba bopp saar bi jeexal saar bi moo taxoon juzu bee weesu pàcc bee weesu ñu jëlaale woon bopp saaru zaariyaat ba niñ koy jeexale léegi nag kon bii ñu war a jël fi nga xam ne mooy suuratu qaaf ba suuratul ahqaaf ba foofu noonu bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala saar bii nag di suuratu qaaf boroom bi tabaaraka wa taala mu ngi ko wàcce fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima jële nañ nag lenn ci seydinaa wa mawlaana ki nga xamante ne nii mooy ibn abbaas radiyallahu anhuma ak seydina qataada ibn diama assaduusiyu raxmatullahi aley ne ba mu des benn laaya kese boobu medina la wàcc muy fi nga xam ne la boroom bi di wax baada audu billahi min alsheytaani irrajim walaqad xalaqna alsamaawaati wal ard muy laaya fanweer bi ak ak ak juróom wallahu taala alam saar bii nag dafa nekk saar la boo xamante ne nii yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi bari waana lum ko doon jàng da ko doon jàng si nga xamante ne mooy julli fajar comme ni nga xamante ne nii noonu la benn saxaaba bu ñu naan Qutbat ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax ne julli naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jàng qaaf wal qur'aanil majiid ba ni may ak ba ni muy agsee wan naxla baasiqaat baasiqaatin lahaa tal'un lahaa tal'un nadiid nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàng ba foofale nee na nag man nag ma ba saar boobu ma jàpp nag di daal di répéter di di baamuwaat loolu di ko wax te xaw ma sax man loolu lu muy tekki xaw ko woon naka noonu lañ jële ci saxaaba bu ñu naan nettali boobu bi ñu wax nii léegi al imaamu muslim ibnul xajjaaji raxmatullahi alayhi moo ko solo waaye it seydinaa jaabir ibn samura moom it ndongo la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaamu ak taalibeem bi di al imaamu muslim rahmatullahi alayhima daal di nettalee mu moom seydinaa jaabir boobu radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na doon jàng ci fajar yi saar bi nga xamante ne mooy qaaf wal qur'aanil majiid mu ne loolu la doon do bari woon na ko doon jàng ginnaaw gi nag ay julleem moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na gën a woyof loolu lu ñu la ci moom waaye ni mu ko doon jànge ci fajar yooyu noonu tamit la ko doon jànge nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy ci àjjuma yi di ko xutbaa ci kaw minbar bi comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci ummi hisham bint xaarisa ibn bin ibn xaarisa bint xaarisa ibn nu'man saxaaba la boo xam ne saxaabiya la woon bu jigéen nee na man de man gis nga gis nga suuratu qaaf wal qur'aanil majiid mokkalewu ko fenn lu dul ci gémmiñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon jàngu kulla yawmi jumu'atin alal minbari idaa xataba an-naas mu ne da ko doon jàng ajjuma ju nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon jàng buy xutbal nit ñi waaye naka noonu mooy bu doon jàng saar bii ba bari woon boo xamante ne nii mun doon jàngale ci bisu iid yi muy bésu tabaski wala bésu li nga xamante ne mooy korite moom bari lu mu ko doon jàng comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam muslim ibnu alxajjaaj rahmatullahi alayhi daal di solo ba léegi jële ko ci sayyidina abu waaqid allaysi moom itam donga la woon ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne saydina omar ibnu alxataabi di xalifaab yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooma laaj man abu waaqidin allaysi ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba lañ donga lañ ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi nu ne ma ma ne Seydina Omar daf maa laaj ne ma waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la doon jàng ci di nga xamante ne nii mooy ci bésu tabaski yi ak korite yi mooy bu doon julli li nga xam ne julli jooju la ñuy julli ci yoor yoor gi nee na ma ne ko kaana yaqra'u fiiha bi qaaf wal qur'aanil majiid ak iqtarabatis saa'atu wamshaqqa al qamar moom Seydina Abu Waaqid radiyallahu anhu nee na ma ne Seydina Omar ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam de bari lum doon jàng saar bi nga xam ne mooy qaaf wal qur'aanil majiid ak saar bi nga xam ne mooy iqtarabati saa'atu wanshaqqal qamar di suuratul qamar bari waana tamit moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam lum ko doon jàng kon nag gis ne kon saar bi saar boo xam ne bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bari woon doon jàng la kon nag gis nga xutba ci kaw moom dawuloon xutba di ko jàng ci kaw bar yi loolu nag man gisaguma ku ko masa def waaye neew ma amul nag waaye yaxya yahya allahumma nahyaha yal na boroom di daal di dekkil képp koo xam ne dekkil nga sunna góogale ci jëf wàll yi nga xamante ni ci goxu suuf si mooy xamuñu ko te tamit duñu ko def saar bii nag kon ginnaaw loolu nag lan mooy xaaf xaaf boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute ci ay wax yu bari am ñu ne xaaf moom benn waat la rek ci waatu boroom bi tabaaraka wa taala comme ni muy waate te tur la ci turam yi loolu benn wax la am ñu ne xaaf mooy tur la ci alquraan am ñu ne tur la ci turu alquraan yi am ñu ne noo mooy benn araf la rek comme xarafu yi leetr langue arabe yi nga xam ne comme ni ngay amee alifun baa un taaun naka noonu mooy xaaf boobu rek lay wax noonu le am ñu ne non mooy day day bëgg xaaf bi daa am yoo xamante ne nii moom lay tekki ci biir mooy ñi ne benn araf la mooy ne daa am ñoom lu ñu wute ci biir nag lan lañ koy tekkee ci biir mooy lan lay junju loolu wax la mu amati yeneen wax yoo xam ne dañu ne xaaf benn montagne la boo xamante ne nii loolu nag bari na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yoo xam ne dañu ne xaaf benn montagne la boo xamante ne nii moom moo wër àddina àddina bi am na yeneeni wax ci wàllu wii nii ci wàllu montagne boobu noo le mu nekk baat yoo xamante ne gisoon nañ ci nuun wal qalam ak yeneen yi nga xamante ne nii ak yeneen yoo xam ne dinañu ko gis comme ay xaamim kaaf haa yaa ayn saad ak taasiim miim yooyu dafa nekk ay xaraf yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf koo wàcce ci alquraan mu nekk nag loo xam ne mooy saxaaba yi dañ koo xamoon te tamit arab yi xamoon nañu mooy ne ñoom xamoon nañu li suñu boroom di wax lool moo tax doo dégg kenn boo xam ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñoom naan ko moo luy qaaf wala luy taasiim miim wala lan mooy saad loolu wala nuun loolu doonuñ ko borom bi ni mu ko waxee ñoom noonu la leen fee dugale ci géej yoo yële xam-xam yoo yële ñu xam ko ci loo xam ne naturellement lañ ko xame ñoom yeneen saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum laka loolu nag ay xam-xam la yoo xam ne nag du nag araf yoo xam ne dañ naan kenn xamu ko déedéet borom bi moo xam lépp waaye am na ñu bari ñoo xamante ne nii. boroo ci ci ñi nga xam ne dañoo sell ji jaamu seen boroom tabaaraka wa taala te jeex rek ñoo xam ne di topp tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir ak biti ñoo xamante ne nii boroom bi may na leen ci xam-xamu araf yoo yële comme ni nga xam ne noonu lañu ko jële ci sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mu ne lii ay araf la yoo xam ne boroom bi moo ciy waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñooy soppeem yi kon loolu mooy lu ñu xam la ku ko xamul nag man nga ne man de xawuma loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a maandu kon suñu boroom di tàmbale baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne kon bismillahir rahmanir rahim kon ci buru boroom bi nga xam ne moo fees del ak yërmande ar-rahim mi yërmandeem yaatu ci lay tàmbalee mu ne qaaf kon waxoon nañ sànk ci mbiru li jëm ci wàllu qaaf wax yi xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax mu kon wal quraanil majiid mu ne maa ngi wàcc alquraan ji nga xamante ne nii almajiidu mooy bi nga xamante ne nii ju tedd ji la bal li am ba des mooy ajibu am jaa'ahum mundirun minhum fa qaala alkaafiruuna haadaa shay'un ajiib mu bal ajibu li am ba des mooy gis nga yéefiru màkka yi nii wax nañ la saar bi màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc mu ne ñoom de bal ajibu li am ba des mooy dañoo yéemu ndeysaan an jaahum munzirun minhum mooy le fait am koo xam ne aji xuppaatekat la bu bokk ci ñoom di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da leen yéem fa qaala alkaafiruuna looloo tax nag ñoom yéefér yi ci ñoom naan haada way xam ngeen ne wax ji nii muy wax di alquran ji shay'un mbir la moo xam ne ajibun ju yéeme la mooy ngir weddi rek mooy baa yéeme noonu ngir